nee na nag fa lamma ba nga xamante ne nag intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaama shaa'iru alqawm fa qaala maa qaal nee na seydna xasaan nee na nag bi ma agsee bi ma defee samay jeego di échauffé wu ci yoon wi di wax lële ba agsi powetu gaa yi muy powetu waa banu tamim di kan az-Zibriqaan ibn Badr at-Tamimi az-Zibriqaan mi ne woon seen poète te wax vers yi mu waxoon sànq mu daal di may gis ma agsi mu xam ne kon kii mooy poète bi yonent ma lay saar saam di wool di woolu nee na mu jóg daal di may wax vers yi mu waxoon mooy mu mu décliné waat poète poème yi mu waxoon baytiim waxoon mu waxaat leen euh, nee na ma gaaral ko aratu fi qawli bi muy wax ma gaaral ko ci ay waxam waaw ma wax wa qultu ala nahwi ma qaala wax lu xaw a mel ni lu mu wax waaw mooy buy wax di indi veeram yi mu doon wax sànq ma dal di koy gaaral xaw ko couper ne ko fii nii wax ko lu niroog moom li mu wax waaw nee na fa lamma faraga Zibruqaan seydna Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu nee na bi nga xam ne nag ci la az-Zibriqaan décliné ay ay poemam ay baytam wax ay baytam ba mu jeex ndax maa ko fekkewu loon mbooloo mi nit ñi fekkewoon nañ ko mais comme que maa war a tontu ah fokk ki may tontu ma xam li mu wax te moom lool la xam naka la ma gis ma agsi bi ma agsee rek moom it mu jël wax li mu waxoon waaw wax vers mu waxoon ba commencé woon naxnul kiraamu falaa xayun yuaadiluna minna almuluuku wa fiinaa tunsabul biyaaw seydna xasan seydna bi mu paree qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li xasaana bne thaabit nee bi mu paree yonent bi wala nga li xasaani wala li xasaana daa li parce que moom mu wax yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina yonent bi alayhi salaatu salaam wax Hassan ibn Thabit ne ko qum yaa Hassan fa ajib ar-rajula qaal ne ko yow Hassan jógal nga tontu waa li ci li mu wax Seydina Hassan nee ma jóg fa qaal nee ma ne weer yaa ngoog ma ne inna dawaaiba min fihrin wa ixwatihim qad bayyanuu sunnatan linnaasi tuttabau yardaa bihim kullu man kaanat sariiratuhu taqwa al ilaahi wa kulla alxayri yastaniu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawalu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawalu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu sajiyatun tilka minhum gayru muxdathatin innal xalaa'iqa faclam sharruha albidaacu in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u laa yarfa'u nnaasu maa'ahumaa awhad akuffuhum inda ddifaa'i wa laa yuuhuuna maa raqa'u in saabaqu nnaasa yowman faaza sabquhum aw waazanu ahla majdin binnadaa mata'u ciffatun dukirat fi lwaxyi ciffatahum laa yatbacuuna wala yurdiihimu tama'u عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يتبعون ولا يرديهم طمع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذراع والذرع nasmu ida alxarbu naalataha maxaalibuha ida zacaanifu min adfaariha xashacu laa yafxaruuna ida naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun wala culuhu laa yafxaruuna idaa naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun walaa culuhu kaannahum fi lwagaa walmawtu muktamicu usdun bixalyata fi arsaaqihaa fadacu xud minhum maa ataa cafwan idaa gadabuu wala yakun hammuka al-amra alladhi mana'u fa inna fi harbihim fatruk adaawatahum sharran yuxaadu alayha as-summu was-sala'u akrim bi qawmin rasuulullahi shi'atuhum idhaa tawaafatat al-ahwaa'u wash-shi'a'u ahdaa lahum midhati qalbun yuwaaziruhu fi ma ahabbu lisaanun haa'ikun sana'u fa innahum afdalu in jadda binnaasi jiddul qawli aw shama'u naa xaw a daggale nag waaw moo tax weer yi neex na mii ni ma ko waxee dara neexut waaw ma daggale ne inna zawaiba min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunatan lil naasi tuttaba'u sayna Hassan ibnu Saabit la léegi nag muy tontu waa banu tamim mu ne inna zawaiba noonu la ko tàmbalee kilifa yi azawaib mooy kilifa yi sangu yu tedd yi yu màgg yi min fihrin wa ixwatihim ñoon ñooy saxaaba yi ah te bokk ci waa fihr Hmm? ci waa Fihr ak seen mbokk yi waa Fihr mooy ña Fihr mooy waa Quraysh mooy muhaajiruuna yi voilà loolu la loolu la jublu ci wax bi waaw loolee la jublu ci wax bi mooy na zawaayi ba min fiirin way xowatihim ci fiir dañu bokk ci fiir mooy saxaaba yi mooy muhaajiruuna yi min fiirin bokk ci fiir way xowatihim ak seen mbokk yi ci waa lansaar ah mooy waa Quraysh njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ak ñi nga xamante ne nii ñooy seen mbokk yi wa ixwatihim seen mbokk yi leen fokk topp ci ngëm yàlla goo gële ah lil fuqaraa al muhaajiriina alladina uxruju min diyaarihim après mu ne walladina tabawwa'u daara wal imaana min ba'dihim min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim après mu wax ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw yaquluuna rabbana ighfir wa li ixwaanina alladina sabaquuna bil iman voilà nag nga xam ne sabaquhum ñoo leen jiitu moo ñu jiitu ñun bil imaan yi ci ngëm yàlla kon inna zawaayiba sang yi njiit yu mag yi men féeréen bokk ci Quraysh wa ixwatihim ak seen mbokk yi ci lansaar qad bayyanu leeral nañ sunnatan sunna allah sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam nan lañ ko leerale ñooy ñi ko jottali ñooy ñi ko takk d'abord jëfe ko jottali ba jottali jotee ñu jottali ko waaw te leeral nañu yoon woo xam ne noonu lañu war a doxalee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kat yenu leeral nañu sunnatan aw yoon aw tëralin aw doxalin ak sang bi aleyhi salaatu wasalaam boo xamante ne nii lim naa si ñeel mbooleem nit ñi ñëw ba ilaa yawmi diini tut tabaaru sunna soosale lañuy topp seeni tànk waaw xanaa xamoo ne nit ku baax ku ne <laughs> bañ lay tagg waxuñ la dara li gën mooy yow liñ lay wax yépp weesuwul que ne yow fi mooy loo baax baax baax baax a tax may wax loo baax baax baax luñ la tagg tagg tagg tagg manu la weesu yow mii dangaa topp tànki saxaaba yi rek loolu mooy li gën a màgg luñ la mën a wax luñ la fi waxul nag lu dul lii mooy àggaboo waaw ku la bëgg a dépasser loo foofule nag mooy waa ji koy wax xamul parce que xamuñ ne li gën a nga xam ne radiyallahu ñoom la yonent mi alayhi salaatu salaam yar rabbahumul mustafa wa ñoom la sallallahu alayhi wa sallam yar mu tabam leen yaree mu doy sëkk waaw kon mu ne ñoo ñële ay waaye ñoo tëral ñoo ñoo ñoo leeral sunna yoon woo xam ne mbooleem nit ñi ci lañu war a tënku ci lañu war a jaar te mooy sunnaay seen sang ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a wege ak noonu lañ ko war a gëme ak noonu lañ ko war a jàppe waaw li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu ne yarda bihim kullu man kaan kullu taqwa al ilahi wa kullal xayri yustana'u mu ne gis nga nag yurda bi yarda bihim gis nga dina gërëm saxaaba yooyu mooy min fihrin wa ixwatihim waaw muy muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yi rek buñ nee muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yépp lañ ci bëgg a wax waaw hmm? ñoom ñooñu yarda bihim dina leen gërëm dina kontaan ci ñoom kullu man kaanat sariratuhu taqwal ilah képp koo xamante ne nii de sa mbóot ah, mooy ragal yàlla mooy sa mbóot manoo lu dul gërëm leen waaw <laughs> moo tax képp koo xam ne dangaa gis muy am dara lu muy wax benn saxaaba ak mu man di doon mooy daa fekk sariratuhu lam takun taqwallah kooku mbóotam biiram nekk rag du ragal yàlla waaw moom leneen a tax muy agir ko jëf waaye du ragal yàlla moom du ragal yàlla kooku ragal yàlla taxul muy muy agir waaw waaye ku ragal yàlla en fait dafa moo tax xubbu nga dis euh, euh, euh, ali sopp seydna mooy sahaaba yi radiyallahu anhu xubbul ansaari minal sopp lan saari ci ngëm yàlla la bokk mooy ñoo loolu la waaw mooy mënoo gëm yàlla ragal yàlla te soppoo leen loolu manula am moo tax directeur de mensonge bu mag a ngoog boo xamante ne ci ngay xame ndax waa ji asadiqun huwa am kadib est-ce que waa ji day wax dëgg wala day nar mooy xoolal nan la def ak saxaaba yi radiyallahu anhu est-ce que ku leen sopp la ku leen weg la ku leen màggal la ku leen yëkkati la wala lu ñu ko mën a tagg-tagg ak lu ñu ko mën a wax ak lu xam-xam ba rëy rëy boo gisee mu leen mu leen di suufeel wala muy suufeel kenn ci ñoom bàyyi ko mu daanu fa innahu xadar waaw kooku tilim tilim la salte la bàyyi ko mu dem waaw te nag bu la xam-xam bu rëy ba wor bu la ña ko topp wor bu nit ñu bari ña wor la bu alal ju bari ja muy dege nekka de bi muy drainer buum la wor de kooku fa qadar salte la baal mu dem ndax ñoom yarda bihim kullu man kaanat sariratuhu taqwa lilahi wa kullal xayri yastani'a waaw koo gis mu ragal yàlla rek gërëm saxaaba yi waaw te mbooleem yiw yi nag ñoo ci njiit képp ku ko mën a def ah xamal ne ñoom ñoo la ci njiit waaw xaw mun muy décrire saxaaba yooyu le waaw mu ngi tontu waa banu tamim xamante ne nii saxaaba yoo yële radiyallahu anhum wa ardaahum ay nit lañ yoo xam ne idaa xaarabu ku ñu xare bu ñu xaree nit bu ñu xaree darru aduwahum lor nañ seeni noon ku weddi laa jël abu jahlin ak ñam àndaloon badar ñii may tudd man Seyna Hassan yéen waa banu tamim bu ngeen leen xamul yëg leen ne ñoom xawmun ay nit lañ yoo xam ne idaa xaarabu bu ñu xaree bu ñu xaree darru lor nañu aduwahumu seen noon ya aw xaawalu nafa wala boog ñu jéem wala mooy bu ñu xaree lor na ñuy xareel aw xaawalu nafa fi ashyaihim nafa'u ku ñu ku ñu essayer dimbali la ku ñu essayer dimbali la ci seeni ñoñ ak ña ñu bëgg dimbali nit ñu ñu bëgg a dimbali nafa'u ñooñu dinañ jariñu waaw mooy ñoom buur yàllaa def ci ñoom barke ku ñu dimbali nga jariñu waaye ku ñu xare lor dal la waaw laajal ki ci mujj muy César daa daw deuxième keroog Tabuk waaw te boobu la commencé l'empire romain di daw deuxième ba l'empire romain nërmeelu ci xilaafatu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ñu nangu eh, ay Jérusalem ak yépp ay jamonoy Seydina Muawiya ak yooyu ñu gën leen a dongale ak yi ci tegu kon ñooñu ñooy saxaaba yooyu mu ne sajiyatun tilka minhum ghayru muhdathatin inna al-khalaa'iqa fa'lam sharruha al-bidaa'u mu ne ñoom nag boo gisee nii ñu mel buur yàllaa leen bind nii teg leen jikko ju mate nii te mel nii buur yàllaa leen binde teg leen nii melal leen lii muy jikko saji ya goo xamante ni nii jikko yu kawe yi nga xam ne moom lañ am waaw lii nii du lu ñu xayru muhdathatin de waaw de bu foog na lu ñu sos la de lii mbaaxug yàlla lagum def ñu ñoom innal xalaa'iqa faalam sharruha al bid'u gis nga nag li yées ci li nit ñi jikkoo ko meloo ko fexe jikkoo woo ko doxalin li ci gën a yées xamal ne mooy biddaa waaw mooy topp ay biddaa di ko doxee di ko mujj ba mel yow noonu lañ la mooñe loolu moo yées ci li nga xam ne moom la nit mën a mel waaw mu ne in kaana fi nnaasi sabaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u mu ne in kaana fi nnaasi sabaaquuna ba'dahum mu ne bu dee am na ci nit ñi ñoo xamante ne nii ah sabaaquuna aji ay ay njiitu lañu ay njiit lañu ca yu baax ya ginnaaw ñoom saxaaba yi ba'dahum fa kullu sabqin ku jiitu ku ne li adna sabqihim tabaw yëgal ne kii nga xam ne moo la gën a jege te jiit la kooku ngay topp mooy ne ku baax seen ginnaaw ku ne xamal ne ñoom ngay roy mooy li ma doon wax sànk rek naan nit loo baax baax baax fekk waxuñu la mooy li gën a màgg luñ la man di wax mooy yow da ngaa jaar ci tànku saxaaba yi rek radiyallahu anhum moo tax mu ne waaw gaa koo fi dégg ñuy coow rek naan ñoo féete kaw xamal ne dara moom li adna sabqihim tabaaw waaw ki ko gën a jege ci ñi ko raw ñoom lay topp rek mooy saxaaba yi radiyallahu anhu moo ñu ñoo ñu gën a jege waaw waaw te nañ ñu jege nag noonu lañ ñu soree mooy jege nañ ñu ci xam nañ seenu dund xam nañ seeni maqaama xam nañ niñ newe woon te seen maqaama mooy lan mooy nekk ansaarullahi wa ansaaru rasuuli waaw jaay seen dund yi amatuñu ko jaay seen jox yeeg seen lépp seeyal ko ci bu aleyhi salaatu wassalaam kon nag ku baax ku ne rek ci seen tànk nga tànk nga jaar ne laa yarfa'u nnaasu maa awhat mu ne nag kenn nag du mën a yëkkati hein fee kenn du mën a yëkkati wala kenn du mën a ah yëkkati laa yarfa'u naasu maa awhat akuffuhum lu seeni loxo daldi daaneel màbb ko mu daanu nit ñi amul ku ko mën a yëkkati amul ku ko mën a ginnaaw ñoom fa ku ah inda difaa'i waaw ca jamono yi ca jamonoy euh, défense jamonoy pré inda difaa ci jamonoy défense défendre wala yuhuuna ma rafa'u te lu ñu yëkkati nag lu ñu yëkkati ah keneen manu ko waddal wala doyadil ko wala daal di koy def loo xamante ne ni mooy ne du dara waaw mooy ñoom daal lu ñu wàcce waaw lu ñu wàcce jañ ko puus ko loolu nit mënu koo yëkkateeti waaw waaye it nit mënu la yëkkati loo xamante loo mënu la wàcce loo xamante ne ñoom ñoo ko yëkkati wala ngay doya dal loo xam ne ñoom doya daluñu ko waaw am na nag riwaay def ne maaraqaum waaw xam nga euh, mu ne in sabaqu a yawman faasa sabquhum aw waazanu ahla majdin bin nadaamatan mu ne ñoom de bu ñu njëkkanteeg nit ñi yawman faasa sabquhum ñoom ñooy gañi jiit ga ñooy jiitu aw waazanu wala ñu leen di jéem a comparer ka màndaxe aka ba di balancer ba xam ahlal majdi bin nadaa ña nga xamante ne ñooy boroomuk teraanga ña nga xam ne ñooy boroomuk bin nadaa ñu tedd ña nga xam ne seenu teddaage dafa leer ci tabe ah mata'u ñoom ñii dinañ leen noot waaw mooy ne boroomu ngëneel yoo leen lëkkaleel mbaa nga leen di jéem qiyaas ñoom saxaaba yooyu min fihrin wayaxwatihim dinañ la noot ñoo lay féete kaw mu ne aifatun zukirat fi lwahyi ifatuhum la yatma'una wala yurdihim tama'un mu ne ñoom nag aifa kaay wax leen yéen waa banu tamim yéen waa jamono yéen waa àddina yéen waa àddina saxaaba yi ngeen jàpp foog ne ku jóg ñu ne moom moo leen féete kaw xanaa da ngeen a xamul li ngeen di xalaat ak li ngeen di wax waaye nit ku nekk lu mu réere la mu xamul hein la mu xamul réere ku manu cee wax lu leer te lam cee wax dara du ci dëgër mu ne a iffatun dhukirat fil wahyi iffatuhum ñu sangewu lañ nag ñu téye seen bopp lañ nag waaw dhukirat tudd nañ fil wahyi ci alquran ci wahyi bi iffatuhum seen téye seen bopp ak ni nga xam ne noonu lañu nekk ñoo xam ne ñu sangewutu téye seen bopp laa eh? yatba'una laa yatba'una wala yurdihimu tamam mu ne ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne laa yatma'una ñoom nag duñu ñoo xam ne ñu salte lañ duñu tilim duñu tilim tilim duñu tilimal seen bopp laa yatadannasun jamais doo leen fekk ci yu yées yéeg yu xaraam yeeg safaasifa axlaaq yeeg yooyu ñu ne ci déedéet wala yurdihimu tama'u waaw te tamit ñoom doo leen gis mukk xemmem dara bëgg dara ak ak xemmeem tax ñuy wàcc seen bopp tamit nekk ñoo xam ne ñu suufe lañuy ñuy doon duñu loolu mënu leen a toroxal ak tamaa déedéet mu ne ida naso laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihim wala yamassuhum min matma'in taba'u mu ne laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihim ñoom nag du ñu nay newuñ ñoo xam ne dañoo nay bu ñu amee gan seen ngëneel duñu ko seen gan du ko réere waaw ñoo mën a teral gan de te loolu dafa bokk ci jikko yu mag yi waaw gis nga waa kaw ba ak ñoo mën a teral gan contrairement ak bon léegi citadins yu bari gaa yi nekk ci ville yi nga xam ne buñ gisee gan rek li ñuy jëkk xalaat mooy hoo leur portefeuille sawaay mes économies oh ma dépense que j'avais calibrée oh ce n'était qu'un de cinquante kilos de riz parfumé bu ma waroon a tenir ba weer wi dee ay waay gat ngi ñëw nañ te ñett lañ waay ay loolu moom ab Dakar waa lay dalak gaayoo ci ville mais kaw bu ñu amoon benn mbiskit sax dinañ ko bokk ak yow waaw dangay ñëw ñu rend léegi aw bëy walla xar <coughs> walla <coughs> di di la berbeel loo xam dalay leer na ñoom ñii sax ñoom duñu lekk lii allahu akbar dalay leer na ñoom ñii duñu dund lii waaye ngir teral gan waaw moo tax nag mu ne <coughs> ñii nag noonu lañ meloon ñu ñii ñoo newoon cosaan loolu la nag mooy saxaaba yi man laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihimi wala yamassuhum min matma'in taba'u mu ne ñoom de du ñu nay de bu ñu amee gan seen gëneel duñ ko nayal seen seen gëneel seen tabe duñ ko nay ci seenu gan buñ wala seen non ala jaarin dëkkandoo <laughs> dëkkandoo pas dayfin laa yàq du doo laa yabxaluuna ala dayfin ala jaarin dëkkandoo ak nu dëkkandoo ba mel waaw dañuy def ci moom ngëneel yu dul jeex di sotti ci moom waameew teraanga waaw moo tax mu laa yabxaluuna bu ñu nay de ala jaarin ci dëkkandoo bi fadlihimi ci seen wala yamassuhumu te du laal min mat'amin ci xemmem taba'u tilim tilim mooy ne ñu xemmeem dara ak xemmeem dara bëgg dara du leen yóbbe ci ak tilim ba ñuy tilim tilim mooy def loo xamante ne nii ah liñ naan ku ku naan ah bu robinet yi tëjee nga xiif mar ndax laa naan fóotit bu robinet yu ubbee nga nga daldi nga daldi ruus ñoom déedéet waaw xemmeem dara it du leen tax a lekk ci ci ci ci ndab ndab ndab loo xam ne sellul ñu lekk ca de waaw mooy ñàkk du leen tax ñàkki de ñàkk même bu dee ne seen responsabilité rëy alal ju bari lañ leen dénk du tax ñu ne ah nécessité la wala ñàkk ñàkk pexe la nañu ko def déedéet ñoom moom na yatba'una non wala yamassuhum min matma'in taba'un ne ida nasabna li xayin lam nadibba lahum kama yadibbu ilal washiyati zarau ah mu ne nag gis nga bés bu ñu bés bu ñu sampee xare ku ñu mën sampal xare ci ci ci ci ci arab yi ah lan na dibbalahum gis nga duñ dem ci ñoom di dukkat ci ñoom kamaa ya dibbu ilal wahshiyati zara'u de comme ni muy demee ci wahshiya ah, az-zara'u mooy lii <coughs> xam nga wahshiya mooy lu njaay àlle az-zara'u mooy euh, nagu àll hein doomu nagu àll bu ñu mooy ñun <coughs> ñun bés bu nga mooy njaay àll yi gis nga ni ñi ni ni ni ni kii yi di demee ci ñoom nagu àll yi doomu nagu àll yi xam nga eh, du ànd ak mooy di dëkkat jëm ci ñoom mu leer leen ni ñàkk nañu pexe waaw ñàkk nañu pexe mu ne ñun nag du ñu mel noon de waaw ñun nag du ñu mel noon de waaw mel ni nagu àll wuy conduire boppam jëm ci ki nga xamante ne mooy njaay àll bi mukk anon ah, ñun laa na dibbalowoo inna ida ida nasabna li hayyin lam na dibbalowam kama yadibbu ilal wahshiyati dhara'u waaw ni doomu nag yi di conduire seen bopp ñàkk pexe di jëm ci njaay àll yi ñun nag bu ñu sampalee kenn xare mooy ñun duñu doxe noon jëm ci yow de waaw moko waaw dañuy nekk ñoo xamante ni au contraire gay nag sibi guy tëb lañuy doon moo la mu ne nasmu dañuy nasmu ida alxarbu naalat naa maxaalibuha ida zaanifu min adfaariha xashaw mu ne dañuy feeñal di génne ida alxarbu naalat naa maxaalibuha nasmu maxaalibuha ah mooy idal harbu naalataha maxaalibuha mu ne gis nga bu bu euh, ñun dañuy génne mooy day day décrire comme si mooy gaynde si bi gi ñu doon wax boo génnee euh, euh, mooy griffe yi voilà mooy bu ñu bu xare bu ñu xare laalee bu ñu nee ci xare dañuy génne suñu day feeñ ñu génne suñu griffe yi waaw girifu njàmbaar tey ba gaa xam ne ñi ay jàmbaar dëgg moom isa zi'afu isa zaanifu min azfariha xasha'u jamono joo xamante ne nii mooy gaa yi nit ñi yeneen nit ñeeg ak ñi leen topp dañuy tiit nekk ci ragal ñun boobu nag ci xare dëgg dëgg xare gaa yu bari tiit jàmbaar yu bari tiit ak ñi leen topp ñun nag foofu la ñuy gën a suñu njàmbar waaw mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahum wa in usiibu falaa xuurun wala hulu mu ne ñoom nag mu ne ñoom nag ni ñuy mel noonu yépp ci lañu ne ñu tedd lañu ñoo xam ne duñu gañe nit ah, naan ñoo di jàmbaar bu ñu seen moroom ak tamit jàpp nit ci xare gañe ko pare di ko di wan sa jàmbaar ci koo xam ne faatu na ba pare ak ñoo xam ne jàpp nga leen prisonnier mu ne ñoom duñu def loolu mu ne déedéet ñoom duñu def loolu waaw moo tax mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahumu ñoom duñu puukarewu déedéet ida naalu aduwahumu bu ñu gañee seeni noonu ba am leen buñ leen amee gañe leen duñu puukarewu de déedéet wa in usibu fala xuurun wala hulu wala hulu te bu dee nag ñoom lañ gañe moom lañ ñoom lañ faat ci ñu bari ci ñoom comme Uhud ak yooyu ak yeneen xare yi hein bu boobaa nag ñoom nag fala xuurun du ñu nekk ñoo xam ne malgré gañe nañ leen nag du tax ñu nekk ñu faible du tax ñu nekk ñu faible wala u lu u xuur mooy ñu faible du ñu nekk ñu faible wala lu uta du ñu nekk ay tàppet ak ragal ak ñu tiit foo leen gis xam ne ñee de seen defet bi sawaay kaawu ne leen mu ne meluñu noonu de waaw ka annahum fi lwaga walmawtu muqtani'un usdun bi haylata fi arsa'iha fada'u mu ne gis nga ñoom nag ka annahum dañoo mel ni fil waxaa ci toolu xare wal mawtu muqtani'un ha dee gi lool boo leen gisee ak dee jége jege dangay foog ne ñii mii ay gaynde lañ yoo xamante nii ha mel ni gaynde yooy nekk bi xay bi xaylata xayla benn dëkk la bu nekk yaman boo xamante ne gaynde yi dañ faa bari woon mooy ajama rek boo xam ne am manding la mu bari gaynde mu ne nag gis nga boo leen gisee ñoom ah ci toolu xare dee gi jege <laughs> mooy gars yi waaw <laughs> tanaza'ul mawtama la boroom eh, jaz bu doon wax radiyallahu anhu naan saxaaba yi tanaaza'ul mawta ma'an ñoo xëccoo dee booleem seen bokk doo ku nekk di yàkkamti mel ni yaa njëkk bëgg gi na njëkk faatu loolu mel noonu lay wax nii ni boo leen gisee ka annahum dañoo mel fil waxaa ci toolu xare wal mawtu dee muktani'un jege lool usdun bi xaylata fii arsaafiha fada'u boo mu ngi mel ni nga fekk leen ca dëkk boobale di xay la mooy ci màndiŋ mi rek waaw ga gaynde ya bay hein nga gis ci seen tànk yi hein mooy ci seen articulation entre mooy ci tànk yi nekk entre euh, yeel yeeg tànk yi mais fadaw mooy mel daa am ak weng wengul tellement li ñu daw ci toolu xare ak tamit mooy expérience bu bari bu am ci xare waaw mooy dëgg leen di gis xam ne ñii moom ay xare du lu bees ci ñoom du tey lañuy ñuy njëkkalaale xuz minhum ma ataafu wa idha ghadibu wa la yakun amru alladhi mu ne jëlal nag ci ñoom afwan pardon idha ghadibu mooy jëlal ci ñoom ak njéggal mooy buñ la bu dee dañoo mer ah, na nga fexe am ci ñoom seenum njéggal waaw mooy fexeel laaj saytu moo euh, euh, taataan tey demander seenu am seenum njéggal seenu pardon bu dee dañoo mer wala yakun hammukal amru alladhi mana'u ngal la waay nag yow boo leen xamul waa tamit bu ngeen xamul ñii <laughs> ñu toog nii nga gis leen yeneen time ale saar saam ñu nekk nii ngeen foog ne rek nii nii duñu dara ba ngeen ñëw di puukarew yëg leen ne nag ah laaj leen njëkk de ak njéggal de boo bu ñu meree de te nag sa yitteeg sa mbir bu mu nekk mukk mbir mi nga xam ne moom lañuy ñuy tere moom lañu bëggul mooy bés buñ la gisee ci lu bëggul te ñoom li ñu li ñu bëggul mooy li yoneen mooy li yoneen saa salaam bëggul mooy li yàlla bëggul waaw kon nag faites attention ndax fa inna fi xarbihimu fa na fi xarbihim fatruk adawatahum charran yuxaadu alayhi samm wasalaaw ndax gis nga nekk na ci xareek ñoom nekk na ci xareek ñoom hein nekk na ci xareek ñoom haa fatruk adawatahum maa ngi lay wax kon bàyyi li noonoog ñoom de ndax ñoom xareeg ñoom xareeg ñoom nekk na ci doo xam ne ngi mbonte boo xamante ne nii de xam nga lu ñuy niroo ko koo xamante ne nii dañ koo sóog hein ci teenu li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne nii lan lañ ko sexal eh, mooy dafa mooy noonoog ñoom daal moom nga jëloon euh, poison ak gàncax goog nga xam ne poison la waaw am na gàncax yoo xam ne herbe yoo xam ne bàyyi ma bu ko lekk dootul jóg te ñoom xam nañ ko moo tax buñ koy fóon di ko fa bàyyi nit ñi tamit loolu te te rek dégg naa fi gaa yu doon ut ay champignon fii ci France xamatuma ban kii la dégg naa ko ci rajo bi ay champignon lañ doon ut mais dañoo juum dañoo jaawale affaire yi dem jël këyir yoo xamante ni gars yi bañ ko lekkee kenn ki dafa faatu dañ leen a yóbbu urgence waaw kenn ki moom mujj na ci génn mais keneen ki dafa faatu waaw mu ne ñoom nag noonu ñoom mooy loolu rek mu ngi mel ni ku jëloon poison naan ko moo ku jël poison naan ko wala nga jël herbe yoo xamante ni poison la nga ñëw di ko lekk yii na yem waaw mooy ne yaa ngi yaa ngi dugal sa bopp ci teeru teenu alkane mu ne kon akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawaafatat al ahwa'u wa shi'u waaw waaw ah kon nag mu ne kon akrim teralal teralal bi qawmin ci ay nit ñoo xamante ne ni hein hein rasulullahi shi'atuhum yonent bi alayhi salaatu salaam mooy seen parti mooy seen partisan waaw ñoom saxaaba yii amuñ faru ñoo kenn ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam rek waaw mu ne nag ñooñ teral leen xam nga ñoo ñoo gën daal bu uti partisan shi'atu man shi'atu man maay shi'atu baay diw shi'atu wolu yu diw gars yi di xëccoo ku nekk di xëcc di jëmale fenn yow nee rasulullahi shi'ati waaw rasulullahi daal mooy sama parandoo man moom laa àndal waaw léegi nag ñeneen ñépp nag ji woote bu dee dëggula fayen di daja rek kon mu ne akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawafatati lahwa wa shi'u ah mooy gis nga bu bànneex yi wutee ak mbooloo yi wute ñoom moom mooy lu wute ñoom leen rek la ñuy xool mooy fan lan lan lan fan la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne waaw fan la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom loolu rek ka leen ñor waaw loolu la xooluñu kan mooy kan kana ànd ak kan kii mooy kan kii lu muy représenté déedéet moom ida tawaafatatil ahwa wa shi'u rasulullahi shi'atuhum waaw waaw akbar waaw ñoom moom lenn la bu gaa yi tasaaroowee coow li bari indil bàyyil masala sàngam taxaw na am na lu taxaw na lañ ciy doxale ñoom xooluñ ci dara rasulullahi shi'atuhum ñu xool daal lu sunna wax te loolu nag moom nag dafa waroon nekk loo xam ne lu terre à terre de waaw looy lu terre la waroon a doon parce que jullit bu ne nag noonu nga waroon a doxalaan ah. waaw waaye nag ah li yàlla xam doy na de li yàlla xam doy na mu ne ada ah, lahum midhati qalbun yuwaasiruhu fi ma ahabu lisaanun xaayikun sanaaw mu ne nag jox naa leen kado midhati sama tagg waaw mooy ñoom sama tagg yi ma leen di tagg loolu laa am ngir jox leen kado ndax man Hassan wax ju rafet laa man yéene naa leen lu ëpp lool waaye lii laa am jon jox naa leen ko kado waaw waaw ànd ceeg sama xol boo xamante ne nii nag hein day nekk xel boo xamante ne ci li nga xam ne moom la sopp fii ma ahabba lisaanun xaaikun li nga xam ne moom la sopp làmmeñ woo xamante ne wuy buy buy def trace la mooy ay wax waaw sonal boo xamante ne nii nag bu muus xam li muy def te di di ko defe lim di ko waxe nim gën a rafete di jëf bu jëf jotee mu jëfe nim gën rafet boroom xol bu mel noonu ci xool bu tol noonu te mel noonu laay tibb sama tagg gi ma leen di tagg jox leen ko kado fa innahum afdalul axyaai kullihim kullihimi in jadda jiddul qawli aw chamaaw mu ne fa innahum ndax ñoom ndax ñoom mooy saxaaba yi radiyallahu anhum afdalul axyaai kullihimi ñoom ñoo gën mbooleem nit ñi mbooleem mbooloo yi mbooleem quartier yi ñépp moo leen gën waaw bu nit ñi taxawee in jadda binnaasi jiddul qawli aw shama'u hein mooy bu wax dëkk ak wax ju jub taxawee nit ñi war a wax wala ñu nekk ñoo xamante ne nii shama'u mooy ñoo xam ne dañoo nekk ci bànneex gu rëy yi wala boog ci distraction bu nit ñi nee ci distraction wala wax hein wax joo xam ne moo xam ci wàllu fola wala leneen ñoom nag ñoom seen wax mooy wax di gën dëgër te ñoo gën ci nit ñi wax ñoo gën ci nit ñi jëf te ñoo gën ci nit ñi doxalin ak lépp waaw fa innahum afdalul axyaai kullihim in jadda binnaas jiddul qawli aw shama'u lii la Seydina Hassan wax